juróom benn wa arbaxina ak ñeent fukk jus an ci ay xaaj mi ne nubuwati ci xam-xamu yonante wa man raa ku gént fi manaam yi ci ay nelawam maa loo xam ne yëkkaraxu dana ko sib fajoot ful na tifli an yesaari yi walis càmmoñam ba talaasan ñetti yoon wala yetta xaw wal date na muslu min sharri ma ci ayu la nga xam ne raa géntoon na ko alxasanatu lim ne itam boo géntee ci say nelaw loo xam ne neexu la nga tifli ndànk tifli yu amul kàddu ci sa càmmooñ ñaan yàlla musal la ci ayu loolee nga gént bu ko defee jàmm rek moo ciy mujj incha allah moom itam weesu woon na ko xanaa lañ cey dolli fii rek mooy boo tiflee ci sa wetu càmmooñ muslu ayu loolee nga gént na nga tëdde woon ba tey da ngay wëlbatiku ndax yàlla wëlbati loolee ñu sib te nga gént ko muy lu rafet lu baax te it nee nañu nga bañ a nelawaat ndax mën naa am boo nelawee te fekk li nga géntoon di ab safaan day del si waat wala yam bax yi du yell an yu fassira du firee arru yaa gént ga man ka nga xam ne laa xilma deetu xam la di ko ñeel bi xaa ca moom nee na nag bu fekkee ne gént ga xamoo ko bul ko jéem a firi naa nangam la tey doo ko mën a xool ci téere yi nga xam ne moom la ñuy wax téere yi firi gént rek ndax mbirum gént day mbir mu doy waar ñaar mën nañoo bokk lu ñu gént te la muy doon cekkee ak la muy doon cekkee du bokk ibnu sirin ku yàlla mayoon la ci xam-xamu gént am na ku ñëwoon ne ko dama gént di noddu keneen ñëwaat wax ko loolu mu ne kenn ko yow sa gént li muy tekki mooy da nga aji màkk kenn ku mu ne ko da nga sàcc bañ dagg sa loxo te kenn ku ci nekk noonu la wéyee te gént genn la woon kookee dem na màkk ka ca des sàcc bañ dagg loxoom wala yu xabbiruha te du ko firee it xalan xayri ci aw yu waxee te fekk na moom xindahoo fa moom alal makruh yi nekk na ci lu ñu sipp day araam nag nee na gént gi xam nga ko waaye du aw yiw ba noppi nag nga wax kooku ne ko aw yiw la loolu kon wax lu amut la te dalaa wóolu yow nga war ko da ngay fexe ba wax ko waxi teggin rek da nga mënoo ko wax gént ka la mu doon dëgg-dëgg wala ba as ayut bi inshaadi shi'ri ci sadd way sadd way moo di nettali wayi jaambur su fekkee ne jëmmi way ya la muy tekki ayut kon nettali ga way wa wàññiwul dara su fekki way wala mu ëmb da dig jaamu yàlla di ki julli ci yonante bi ak tagg ko ak lu demee noonu kon nettali ga tuyaaba lay doon ndax wa kon taalifkat bi tudd na nettali wayi jaambur waaye waxul nag àtteb moom ci boppam mën a way di way moo tax saraa bi naa wax rek la te sax bu wayee jëmee ci taalif ci diine ak julli ci yonante beeg wax wax yu baax di ca laabiri nit ñi moom tuyaa ba lay doon saye boomu baril koo baril li mu ci teg nag ne wamaa loo xam ne xafa wayaf na mina chienri ci way ahsanu moo gën a rafet teg ci wala yambax yi du yell ay yukk sira muy baril min hu ci moom wa mina shuxli ak ci soxla wooga bi ci moom loolu mooy way ya muy wax day di ko nettali muy wayi jaambur mbaa sax muy wayi boppam bu fekkee jëmul ci jaamu yàlla daal néewal ga mooy gën ndax way moom li ci ëpp soo ko barilee rek te jëmul ci jaamu yàlla daal cee wax lu aay gis nga sax alxuraan di wax naa wa shu'araawu yatba'uhumul ghaawuun alam tara annahum fi kulli waadin yahimuun wa annahum yaquluuna maa laa yafaaluun loolu moo tax moom ci boppam su fekkee mën naa way itam daal su wayee jëmee ci jaamu yàlla loola baax na waaye bu jëmee ci yeneen yoo xam daa dagan rek yem ca say boomu néewal ko ndax di ba muy taalif way ya day jël waxtoom te mën naa jëmi waxtu wa ci lu ëpp tuyaaba ndegam waye jëmul ci ak jaamu yàlla moo tax mu ne daal lu mën a néewal ca way ya ak ci net li way jaamur ndegam moom jëmul ci jaamu yàlla lu mu ci mën ci néewal rek moo gën waxalaa lisaani nabihi ak ci làmmiñu yonanteem ba wal fiqhu ak dégg ga fii daalika ci loolee wal fahmu ak dégg ga fii ci moom wat taxamumu ak yittewoo ga biri ayatihi ci sàmmam wal xamalu ak jëfe ga bii ci moom xam-xam daal nee na moo gën lépp ndax mooy cosaanul lépp ndax xam-xam ak jëf rek ci la ñu amee texe àdduna ak alaaxira te xam-xam mooy fondement bi ndax boo xamut doo mën a jëf teewul nag boo xamee ba noppi te jëfoo day mel ne garab gu amul meññet faaw da ngay boole xam ak jëfe kon ne xam-xam yi ba ci gën a yey ci nga yittewoo ko sonne ko te it gën a mën a àggali nit ci yàlla ak ci ngërëmul yàlla mooy rek xam-xamu diine te loolu mooy xam-xamu tawxiid ak xam-xamu sharia xam nañuy wéetale yàlla ak xam la mu tëral ci ay àtte yoon ba mën koo topp loolu daal moo gën ci mboolem xeeti xam-xam yi nga farlu ci am ci digg bu baax a baax di ko sàmm bu baax a baax ba na nga ko xamee itam nga di ko jëfe noona wal xilmu xam-xam afdalul amali moo gën jëf ya xam-xam ak jëf ñaari cosaan na ñoo xam ne ci la ñuy amee lépp lu baax xam lu baax di ko def ak xam safaan ba di ko moytu rek ci la ñuy amee texe àdduna ak àllaaxira ci la ñuy amee ngërëmul yàlla waaye nag xam-xam moo ëpp daraja ndax bu xam-xam amut jëf du mën a am moo tax waaye nag boo xamee ki sa yem ci te jëfoo itam day mel ne rek da nga am fondement kese te tabaxoo teg ca kon doo am foo dugg fondement kese baax na waaye da ngay tabax teg ca door amum nekk ci njëlbeenu téere bi nettali woon nan fa ay ngëneel yu bàyyi ko ci ku baax ka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yu jëm ci ngëneel yi xam-xam ak jëf yu baax yépp yépp boo leen doon tolluleeg jihaad ci yoonu yàlla ni jihaad ci yoonu yàlla di gëne jëf yu baax ya ca des day mel ne ni géej ëppi am ndox wenn tifliit mu ne nag boo doon seet mboolem jëf yu baax yépp ak jihaad bu ñu àndee ñu leen sàkku xam-xam di gëne ba tey day mel ne rek ni géej nee na boroom xam-xam yi nag yemewuñu daraja koo ci xam ne rek yaa gën a ragal yàlla gën caa wan gannaaw addunaak lu mel noonu dëgmal rek yàlla ngërëmam ku raw ci googu wàll rek moo gën ci boroom xam-xam yi moo ci gën a yeyoo ngërëmul yàlla ak tuyaabaam wal xilmu xam-xam dalilun tegtal la ilal xayraat jëm ci yiw ya waqaa idun te aji wamate la ilayha jëm ci yiw ya uxrijat moo génneef na ko lin naas ñel nit ñi al najau bi nga waxoon mubtada la waxa fa tàmbalee najaatun ak mucc la mooy xabaram fi la wax bi daanoo daa wax ne wéeru ci alquran ak sunna farlu ci roy saxaaba yaak ña toppan ci ñoom tey rafetal loolu rek ci la ñuy amee mucc tey ak ëllëg fa fil mafsahi nekk na ci buur ga te fekk buur mooy wéeru rek ila daalika jëm ci loolee alxismatu mucc wa fi tibaaxi salafi nekkal topp dawal ba asaalih ba aji yiw an najaatu mucc nee na wéeru ci alquran ak hadis ak roy ci saxaaba ya gaa yu baax ya toppan ci ñoom daal rek ci la ñuy amee mucc loolu da ko wax waxati ko waxati ko ndax di fedd li rek topp sunna ni mu ame njariñ tey tax a texe ak topp bidaa ni nga xam ne moom lay xañe ak texe moo tax mu dolli ca waxum ñoom alxudwatu ñoo di roy téef wa maanaam ñoom lañu war a roy fii tawili ma ci tawil la nga xam ne te aw waloohu tawil nañu ko wastixraaji ma ak sàkkoo génne la nga xam ne istam batoohu ballulu nañ ko seenu dégg diine dafay yéeme ñu sës ci ñoom ba tey tàng ci ñoom noonu kon nag day nañu sëkk royteef ci lu ñu taawiloon nu taawile ko nañu taawile woon lu ñu xiyaasoon nu xiyaase ko nañ xiyaase woon taawil mooy ni baat bi ñëwee ci zahir ci alquran ba hadis ñu bañ koo jàppee zahir sa te gise ko neneen ci misaal ku baax ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba mu ne laa salaata li jaaril masjidi illa fil masjidi ku dend ak jàkka boo demul jàkka ji jullee fa julliwoo loolu saahir si loolu lay tegtale waaye dañ koo taawil ci ne rek balaa julee mu mat dëgg dëgg dëgg rek daa dem ba ci jàkka ja di teewul sax bu demul jàkka ja itam du tee julli na te am na julli moo tax saraa bi naa la at tawilu sarfu lafzi xam zahirihi ka xawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la salaata li jaaril masjidi illa fil masjid فظاهره لا صلاة صحيحة وحاسله أن مدلول اللفظ الأصلي نفي الحقيقة من أصلها وهو لا يصح قطعا كن فيلتفت إلى القريب منه وهو نفي الكمال والاستخراج القياس كقياس حد الخمر على xas bi kon ba tey lépp lu ñu xiyaasoon rek mën na noo rey ci ñoom xiyaas loola xiyaas nag mooy loo xam ne waxuñu àtte ba waaye gis nañ lu ñu àtte loo xam ne ñoo bokk ay mbir ñu far ko yemaleeg moom loolu moo tudd xiyaas niki géttanub naan sàngara yaxaluñ ko bu wér a wér waaye ñu njëkk ñi dañ ko farum xiyaas ci xaste xaste mooy waxal nit dox tànk caaxaan mi mbirum jaaloo te teguwut fenn xaste googu juróom-ñett fukki yar lañ cay caw ka ko def bu dee gor bu dee jaam ñeent fukk na nga ko weesoo woon bu dee sàngara nag dañ koo xiyaas ci géttinu xaste googu te jàppee ko juróom-ñett fukki yar ku naan sàngara rek moom su mandeeg su mandiwut ñu caw ko juróom-ñett fukki yar wa ida xtalafoo ndéem wuute nañu fil furuuxi ci bànqaasi fiq yi wan nawazili ak xew-xew ya lam yu xuraj deful génn xan jamaahatihim walis mbooloo seen nee na saxaaba yi bu fekkee attey fiq yi ak xeeti xew-xew yi xewoon maasi woon nañ ca atte ca menn mbir dogu ca ci nangam su boobaa loolee kenn sañu caa juyoog ñoom faw ñu fekk leen ca ndax lu ñu dogu rek dëgg la kenn du sañ a génn ci lañ bokk dogu ca bu ñu wutee nag ci xeeti àtte yi fiq yeeg xew-xew yi nag moom wuute borom xam-xam yi yërmaande la boo ca topp rek mu daal di baax walhamdu xeeti cant yëpp lillahi ajee la ñeel yàlla allasi yàlla mi nga xam ne xadaana jubal nanu mooy tawfiixal nanu li haasa jëm ci lii wa maa kunnaa te nekkunu woon li nahtadiya di gindiku mbaa di jub lawla an hadaana mbul ko nag jubal nanu allahu yàlla mi ngi jeexal téere bi ci sant yàlla mi nga xam ne moo ko tawfiixale taalif téere bu demee nii fekkoon du woon tawfiixu yàlla kon lii du am bu daaneele xaala wax na abu muhammad abu muhammad abdullah ibnu abi saydin te mooy abdullah ibnu abi sayd nee na xad atay naa dikk nanu xalaama ci la nga xam ne charat naa sartoon nanu an natee nu dikkee bi ci moom fi kitaabi naa ci sunu téere bi haza bi mimma ci la nga xam ne yan tafixu dana jëriñu bi ci moom incha allahu ndem soob na yàlla man koo xam ne raay ba xemem na fii taalimi zalika ci xam lu loolee ne daawi maanaam fii taxallumi zalika wa man ak nga xam ne ihtaaja aajo woon ilayhi jëm ci moom minal kibaari ci mag ña nee na la ma digi woon ne moom laay andi ci téere bi andi naa ko muy loo xam ne gone yi taxan may taalif moom xam naa ne daañu ci mën a jariñu incha allah waaye itam mag moo xam ne alluwaam soriwut ba tey dana ca mën a jariñu bu soobee yàlla wa fii nekk na ci moom maa loo xam ne yu addi dana àggale aljaahila ajréer ja ilaa xel mi maa jëm ci xam la nga xam ne yaa taqiduhu dana ko fas min diinihi ci diineem wa yaa amal te muy jëfe bi ci moom bu dee ci wàllu pas-pas muy tawxiid andi naa ci dog boo xam ne manees na koo def yóbbal bu dee ci wàllu shariha bi muy xeetu farata yeeg sunna yeeg teggin yeeg masalay fiq yu mag yeeg yu ndaw yi ba tey andi naa ci lu bare bari loo xam ne manees na caa jariñu manes na caa yéege itam jàll ca kaw baatub arraxaa it bale mu wax def ko mbooloo wax nan ba tàyyi ne bu dee ci yoonu Maalik moom nee nañu benn rek la ci am te mooy ñaari rakkay fajar wa anaaman as alu danaa ñaan allah yàlla xazza tedd na wa jàll te mu màgg an yan faana mu jariñ nu wa iyaaka ak yow saa mbokkum sëriñ mi bi maa ca la nga xam ne xallamanaa xamal nanu ko wa yu ay nanaa te mu ni dimbale wa iyaaka ak yawit alal xiyaami ci taxaw bi xaq yi ci àqam fii maa ca la nga xam ne kallafanaa togg nanu jëfe ko dafa daaneele téere bi ñaanal boppam ñaanal mbokkum sëriñam moomee nga xam ne moo ko taxa taalif téere bi yàlla boole leen jariñ leen ci lim leen may ci xam-xam te itam may leen ñu taxaw temm ci lu mu bëgg moom yàlla sant leen ko muy warigar ñu taxaw ca temm ba mat sëkk bañ am ci ngërëmam da ko ñaanal boppam rek nag ak mbokkum sëriñam moomu waaye yal na yàlla yaatal ñaan googu ba dugal ci bokki jullit yépp ak bokki taalibe yépp wala xawla amul benn xeetu pexe buy tee mooy wala quwata amul benn xeetu kàttan buy tax a topp illaa billahi ndare muy nekk ci yàlla al aliyi yàlla mi aji kawe al azimi yàlla mi aji màgg dafa daaneele wala hawla wala quwwata illa billah li muy tekki mooy jaam amul pexe bu mën a sukkandiku ba du mooy boroomam amul kàttan bu mën a sukkandiku ba topp boroomam na boroomam bëggee lu may rek boroomam moo ko cay defal tawfiq moo ko cay dimbali waaye bu dee moom rek dara du sotti baat boobu di laa xawla wala quwata illa billahil aliyil azim firi woon nañ ko ca njalbeenu téere ba waxan nañ ca ay njariñ yu bare bare nu dolli caa yeesal ne nee nañu koo xam ne daa bari ay yitte ak ay tiis ak njàqare ki jafeñ-jafeñ nay bari la wax baat boobu ndax baat boobu da koy tàggaleeg mboolem njàqare yaag tiis tiis yaag ñàkk yaag xeeti jafeñ-jafeñ ya jële nañ ci àll yu mu ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da ko mas a wax ne ko min anwaaxil balaa nee nañ Aliyu daa nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon dane ko woon Aliyu teema laa jàngal ay baat yoo xam ne boo duggatee ci guta maanaam boo duggatee ci mbir mu jafe wax ko Aliyu ne ma ne ko waaw waaw wax ma ko kay bu nu masaa di wax nooy xamee ne jant bi rëcc na ba tisbaar jot na daa mel ne waxin wa te daa manqué nu bëgg ko takk fii takk boo xam ne fu nu ko masa xamlee rek moo xam day ca tasawudu sixaar moo xam day ca aljawharu nafis moo xam day ca téere bii nu toll wala beneen téere takk-takk bi daal mooy jëmm ju ne moom bu xëyee ab takk ndeeram day jëm soowu takk ndeeram boobu day wàññiku ndànk-ndànk ba yàgg nag mu ne tekk wàññikoo tut su ne tekk wàññikoo tut li muy tekki mooy jant baa ngi ci digg asamaan si su bàyyi ko foofa moom jant bi nag loolaay rëccu jant te foofu la muxtaarum tisbaar tàmbalee li ci ëpp nag bu jant bi rëccee takk ndeer boobu moom du jeex léeg-léeg mu jeex waaye néewaana mu am bu tombeek takk ndeer ba jeex dañuy bàyyi ba beneen takk ndeer sosu jëm penku bu fekkee takk ndeer ba jeexut it ñu bàyyi ba mu yokku def as keppaar jëm penku ñu door a jàpp ne foofa la muxtaarum tisbaar tàmbalee dema dem nag ba nga xam ne boo nattee takk ndeer ba mu guddee ne boroom takk ndeer ba mënees naa takk nag ne doomi aadama ju ne bu nattee ñeenti xasa bi loxoom mooy tolloo ku taxawaayam ba tey bu nattee juróom-ñaari ndëggoom mooy tolloo ko taxawaayam bu takk ndeer guddee ne boroom rek foofa la moxtaarum tisbaar yam daroor yi nag tàmbalee foofa wéy ba jant bi so mbaa nga ne ba nga xam ne sa diggante ak jant bi so genn julli moo fa xaj ñu daal di koy moomale takkusaan daanaka sax doolee leeral rek la waaye waxtu julli moom yàlla def na ci xéewal léegi kenn ku ne mën naa am waxtu julli la dale ci fi at mi tàmbalee ba fa mu yem bis bu ne bu xoolee fañ ko bind daal di xam ne waxtu julli sàngam mi ngi jotee ci waxtu sàngam nga xam ne loolu moom lu jàppandee jàppandi la lu yaatoo yaatu la ci mboolem gox yi àdduna bi waaye rek dañ koy xamle ci cosaan ni nga xam ne moom la ko yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xamle woon rek kon yeesaluk téere bi tudd ar risaala foofu la yem mel na ne yeesal nañ ko yeesal bu neex a jariñoo bu baax a baax noo ngi yalwaan ci képp ku mas a am kaset yi rek nga andi ko ñu yeesalal la ko awaleel la ci bu yees bi te doo ci joxe dara waaye nag na nga indiwaale juróom ñaari kaset boole ca ndax bañu ko yéesalugut dafa doonoon fanweer yu manki ñaar gannaaw biñ ko yeesalee nag léegi fanweer yi tegal na juróom kon nag noo ngi yalwaan ci képp ku mas am ar risaala rek mu indi kaset ya ñu awleel ko ci bu yees bi du ci joxe dara waaye nag na ca dolliwaale juróom ñaari kaset ndax mu mat fanweer ak juróom ba tey noo ngi yalwaan ci képp koo xam ne rek déglu na kaset yi lu mu ca jariñu lu mu néew néew mu ñaanal ki ko doon jéem a leeral ñaanalaale bokki jullit yépp ak bokki taalibe yépp ngën ji njëgalu yàlla ngën ji yërmandeem ngën ji tawfiixam mu boole nu may nun ñépp taalibe ga ñu gën a nangu fa sëriñ ba nu bokk ci taalibe yi ëppale tawfiix ëppale ci lépp lu yàlla jaarale ci sëriñ bi nga xam ne buntub yërmande la bu yàlla def fii ci kaw suuf wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala sayidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa xadimi bokki jullit yi bokki taalibe yi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa wax ne ad diinu an nasihatu maanaam diine mooy laabiire mooy jullit bi lu mu xam ci luy defar mu wax ko mbokki jullit yi ñu defaru ca lu xam ci luy yàq mu yee ci ay mbokki jullitam ndax ñu mën koo moytu daa am loo xam ne nag day xew ci jamono te yàgg na ci xew waaye léegi la ëpp loolu mooy li xew ci jamono góor ak jigéen jote ci sawukaay te waruñu woon a jote mën naa am góor gi daa jaawale jigéen ba joteeg moom defe woon ne soxnaam la ndeke du soxnaam loolu nag bariwut am waaye xëy na mu am la gën a bari daal mooy jote joteg njaaloo mooy ñoom ñaar ñëpp ñoo juboo ci jote ga te jote ga sañ ñu ko woon loolu njaaloo lay tudd ba tey nag mën naa am góor gi ëpp doole jigéen ja forcé ko ba joteeg moom kon loola njaaloo la ca góor ga waaye jigéen ja moom ne su ko tudd ak njaaloo ca moom saa yoo xam ne góor jote na ak jigéen te waruñu woon a jote ci yoon nañ xam àtte ba àtte ba mooy jigéen joojee dañ koo war a laablu nga xam ne bu fekkee amoon na jëkkër bu jëkkëram joteeg moom dara ba kera muy laablu ba noppi bu fekkee amutoon jëkkër bu ko kenn takk ba kera laablu ngay mat laablu gi mooy dañu wóorlu ba xam jote gu aay gee ëmbi na ca dara wala ëmbi wu ca dara am déet laablu googu nag ne it day toll rek lay toll bu dee koo xam ne dafa ndawee ba du gis deret mbaa mu magee ba du ko gisati kon laablu ga yetti weer lay doon bu fekkee nag dana gis deret waaye yooyu jamono jote ga ëmb ca kon dañ koy bàyyi ba mu gis deret yetti yoon gis deret laab muy benn gisaa deret laab muy ñaar gisaa deret laab muy ñett ba laabuk ñetteel googee jeex ba deret topp ca ndegam moom kuy gis deret la te ëmbut ca jote ga kon loolu mooy ak laab loom su fekkee ëmb na ca jote ga nag gannaaw bu ëmb ba juddoo day toogaat ba gis deret